fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffi samaaniin kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci xadiis bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna newoon ci garab ci chapitre numéro quatre-vingts baabu wujuubi taa'ati wulaati amri fi ghayri ma'siya wa tahriimi taa'atihim fil ma'siya bunt bi wax war topp ñi nga xam ne ñoo jiite ci loo xam ne du mooy yàlla te xaraam di leen topp ci loo xam ne mooy yàlla la gisoon nañ ñu ngi woon ci xadiis six cent soixante-huit juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett mu ne woon waan Abdullah ibn Amr ibn al-As waan Abdullah ibn Amr kese la waxoon radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa nazalna manzila foofu la ñëwoon gisoon nañ xadiis bi firi woon nañ ko firi bu gaaw bam jeex gisoon nañu ñan ñoo ko solo waxoon na rawaahu Muslim gisoon nañ ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko solo en dehors de l'imaamu Muslim rahmatullahi ala al-jamii' Euh, te riwaay imaam muslim boobu gisoon nañ ci ci yan condition ci yan jamono ak lu waraloon ci yan tax tax la seydna abdallah ibn amr radiyallahu anhuma daal di woon wax xadiis bi fan la ko waxe woon sax muy exactement ci kaaba gi mu ngi euh, wéeru woon ci kaaba gi nekkoon ci keru kaaba gi la ne woon taalibe yi daal di koy wër ci noonu ci la ki nga xam ne mooy abdurrahman Eh, ibn abdi rabbil kaaba daal di ñëw fekk leen noonu daal di toog dégg ko muy jàngale di wax xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ko waxee ba pare mu ne ko est-ce que lii yaa ko dégg waaw ndax ci gàttal xadiis bi pour ñu def résumé bu ndaw wala ñu ci duggaat eh, boo ñëwee ci riwaa imaam muslim bi moom dane ki ko soloo ci moom muy abdullah imaam muslim dane woon xaddathana zuhair na harb wa Ishaq ibn Ibrahim qaala Ishaq axbaranaa wa qaala Zuhayr haddasanaa Jariir an al-A'mash an Zayd ibn Wahb an Abdirrahmaan ibn Abdi Rabbil Ka'ba annahu qaala daxaltu al-masjida voilà mu ne da man Abdirrahmaan di damaa dugg jàkka ji waxoon nañ la ban jàkka la mooy Kaaba ji fa idaa Abdullah Abdullah ibn Amr ibn al-As ma fekk Abdullah ibn Amr ibn al-As jaalisun mu ngi dëju xaalam mooy mu ngi toog. fii zillil kaaba ci keru kaaba bi wan naa su mujtami'una alayhi nit ñi daal di koy wër dajaloo fa moom nee na ma dikkal leen fa taytuhum fa jalastu ilayhi après ba ma fa ñëwee ma toog ci wetam toog di déglu comme ñëpp mu ne ñun de kunna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fii safar dañoo mas a nekk ak ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam benn tukki ñu wàcc benn wàcc benn wàccuwaay am ci ñun koo xam ne tant ya ñoo xam ne lii lañ divisé woon ñeent ñi seen tànt ñu ngi koy waajal di ko defar am ñoo xam ne ñu ngay def euh, ñu ngay jàng tir di def ay tir def ay exercice ay entraînement ci wàllu ni ñuy tirer ay xeej ak ay flèche am ñoo xamante ne nii ñoom seen euh, giléem yi seen fas yi ñu fi indi ñu ngi leen di toppaloo toppatoo ci noonu rek ci la isnada munaadi rasulillah ci la woote wootekatu ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam woote na as-salaatu jaami'a mooy ñëw leen ci julli gi nga xam ne day dajale léegi euh, ñu julli ba pare faj tamaana ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam biñ jullee ba pare mu ne innahu lam yakun nabiyyun qabli dëgg dëgg nekkul benn yonent bu ma jiitu woon lu dul ne daa war kaana haqqan alayhi dafa war nekk ak boo xam ne borom bi daf koo chargé teg ko ko bokk it looloo ginna tax mu looloo tax mu yónni ko mu daal di tegtal an yadulla ummatahu ala xayri ma ya'lamuhu la mu tegtal xeetam ci lu baax li nga xam ne moom la xam wa yunziruhum mu leen di xupp sharra ma ya'lamuhu lahum la mu xam ngir ñoom wa inna ummatakum haadihi te seen xeet bii di xeetu alxanafiya di l'islam ju'ila def nañ aafiyatuha ak euh, aafiyaam la nga xam ne moo ci gën a mucc ci njëkkil ci ba wa sa yusibu te dina laal dina dal aaxiraha xeet ba la mujj ca xeet ba balaa'un wa umuurun tunkiruunaha ay natt yu ay mbir yoo xam ne yu ngeen di bañ lalu lu sariya bañ la ngeen bañ ko yoo xam ne dina fa feeñ waaw dama ne nag wattaji u fitna fitna bi day ñëw sax ndax màggaayam fa yuraqiqu ba'daha ba'da ba bi mujj ñëw day mujj sax beneen bi ñu jàpp ne bon boobu moom daanaka moom woyof na kon ndeke bi jàlloon moo gënoon ndeke woyofoon na wattaji u fitna beneen fitna ñëwaat fa yaqulul mu'minu way gëm yàlla bi naan hadihi muhlikati bii de moo may alak moom bii eh, moom je ne survivrai je ne pas bii moom mooy da moo may alak summa tankashif borom bi daal di koy wuññi daal di ko fiy jële Eh, wataji ul fitna beneen ñëwaat fa yaqulu mu'min way ngëm yàlla bi do wax naan hadi hadi ay way bii nag moom bii moom moom moom c'est l'apocalypse moom bii wala wóobobobob bii moom jeex na moom mooy yàqu naa moom ah mu ne nag faman ahabba an yuzahzaha anin naar ku bëgg nag ñu soril la sawara wa yudxalal janna ñu dugal la safar ajjana fal tatihi maniyatu na ko deewam ñëw fekk wa huwa fekk xaalam wa huwa ak la mu gëm ca la mu nekk ci gëm wa huwa moom yuminu mu ngay gëm billahi wal yawmil aaxir mu ngay gëm yàlla ak bés bu mujj ba wal yati ila nnaasi alladi yuhibbu an yutaa ilayhi te na ñi li mu bëgg ñu dikkee ko te képp koo xam ne wan baya imaman fa ataaw safaqata yadihi képp koo xam dafa jaayanteeg benn imam benn njiit mu xam ne mooy njiitu jullit ñi mu jox ko loxoom mooy daal di jaayante wa samarati qalbi mooy yaramam ma xolam yëpp dëggu ci jaayante googee fal yu na ko topp ina sata fekk ci li mu man waaw mu bañ a nekk loo xamante ne ragalante gannaaw waale seen mu bañ a nekk loo xam ne rawatina lu xaram fa in jaa aaxaru bu ngeen falee njiit nag keneen ñëw yunazi'uhu di moom nguur ga wala la ngeen njiit ga fadribu unuqal aaxar na ngeen dóor doq ki nga xam ne mooy keneen ki ñëw di xëccoog moom fii la ko imaamu Nawawi yemale wax nañ la imaam muslim nag bi ñu rombee dañu jëloon riwaay imaam muslim bi jël lépp mu ne wa Abdurrahman ne ma daal di fa danawtu minhu ma ñëw jege ko fa qultu ma ne ko maa ngi dagaan yàlla anshudukallah anta sami'ta hadha min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mais yow Abdurrahman yow yaa dégg lii nga ñu nettale ci yonente bi alayhi salaam ah? fa ahwa ila udunayhi wa qalbihi bi yadihi mu jël ñaari loxoom ñaari baaraamam jëmale ko ci nopp yi jëlaat ñaari loxo yi jëmale ko ci xol ne ko sama ñaari nopp yii ñoo ko dégg sama xol bi daal di koy takk sami'athu udhunaaya wa wa'aahu qalbi fa qultu lahu ma ne ko nag hadha ibnu ammika ah sa doomu mbokk sa doomu baytix bi nag mu ngi nii di Muawiya di Muawiya ibn Abi Sufyaan ah mu ngi nii ya'muruna mu ngi ñuy digal an naqula amwaalanaa ñu an naqula amwaalanaa lekk suñu biir baynanaa bil baatil suñu alal yi suñu biir ci caaxaan wa naqtu la ñuy faat anfusana suñu bopp wallahu yaqul te borom bi tabaraka wa taala kat daa wax ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa taqulu bu leen di lekk amwaalakum seen alal yi baynakum seen diggante bil baatili ci ñeen ak caaxaan illaa dul an takuna mu nekk tijaaratan an taraadin minkum commerce boo xam ne da da ngeen koo gërëm gërëm gu jóge ci yéen wala taqtulu anfusakum da bu leen faat seen bopp inna dëgg-dëgg yàlla kat kaana nekk na te du deñ di nekk bikum ci yéen rahiima ku mu yërëm aji yërëmaa kon qaala mu ne fa sakata saa bi ma ko waxee lool nag Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu maa daal noppi as biir summa qaala ginnaaw gi mu ne ma ati'hu fi ta'atillah toppal Muawiya moom ngay wax ci loo xamante ne nii <coughs> topp yàlla waaye wa'sihi mooy ko fi ma'siyatillah bu la digalee loo xam ne mooy yàlla la lool moom nanga ko mooy bu ko topp kon xadis baa ngi noonu lii la woon nag léegi nag ñu war a ñëw tay ci njàngat yi insha allah commencé woon nañ ko ndax taxriij bi ci njàngat yi la mooy première njàngat deuxième njàngat mooy ana ban lëkkaale ana ban lien la suñu bunt bii di wax waru topp ñi nga xam ne ñooy wulaatul amri ci loo xam ne du mooy yàlla ak tahrimu ta'til fi mu fi ma'siya di leen topp xaraam di leen topp ci loo xam ne mooy yàlla la alors que imaamu Nawawi fin bii ñu gis imaam al Abdallah ibn Amr wax ko moom andiwu li ko waa ji wax mu ne ko ati'u fi ta'atillah wa'sihi fi ma'siyatillah waa kon ban lëkkaale la partie bi mu indi ci xadiis bi am ak li nga xamante ne nii mooy suñu bunt bi ñu ne la loolu mooy li yonent bi alayhi salaatu wax waaw mooy moom waxu yonent bi alayhi salaatu salaam loolee la tegtaloo mooy lan mooy yonent bi alayhi salaatu bi mu nee wa man baaya'a imaaman fa a'taahu safqata yadihi wa samarata qalbihi falyuti'hu in istataa'a. fii la képp koo xam ne dafa jaayante koo xam ne moo mooy imaam mooy président mooy xalifa moo jiite julli ñi nga jaayanteeg moom jox ko sa bopp sa lépp ak sa xol mooy jaayante bu sincère sa ñamu sa fruit yu xol. fal yuti'hu na nga ko topp waaw yooyu digle la amru wal amru yaqtali wujub yeneen bay saa saa moo digle te sharia al amrul mutlaq bu diglee ak alquran loolu mooy dafa war fekk amul saarif luy ñëw luy wane ne ah la ma digle woon kat lu koy toxal ci nekk farata la yóbbu ko ci loo xam ne lu ñu sopp wala lool alors que loolu amul saarif amul amul lu jële waxu yeneen bay saa saa bii te gis nañ ko ci hadith yi jàll luy wane ne lii farata la moo tax mu ne képp koo xamante ne dafa génn àddina wa man maata wa laysa fi unuqihi bay'a maata miitatan jaahiliya képp ku faatu képp ku faatu te nekkul woon ci loosam ba muy génn àddina jaayante kooku faatu na faatu wiru ku réer ni ci taaw réer ka waaw loolu lépp di wane gravité wu ñàkk topp imam bi nga xamante ne mooy imaamu julli ñi waaw fii fal yutihu kon na ko topp kon dugal na baabu wujubi ta'ati wulaati amr waaw waaye topp leen noonu kese ci lu ñu wax ñu ne gongo mu ne déedéet mastata in istata fekk yaa ngi koy man mooy li nga yow jullit bi li nga manul mooy lu xaraam nga warula man voilà <laughs> lu xaraam moom waroo ko man yow waaw li nga war a man mooy li la yàlla digal lépp lu la yàlla digal foofu la sa istitaa foofu la nekk sag man foofu la nekk li yàlla digle jullit loolu la war a man li mu xaraamal loolu waru koo man jeex na loolu mooy am keer sa sa diggante ak sa borom mooy mu lay gis ci bëgg di la fa gis bu dijlee julli julli farata bu julli jotee dalaa war a gis ne julli bu araamalee naan sàngara warulaa gis mukk ci ngay naan sàngara am nga kersa sa borom am nga kersa sa borom di gis ngay def lu xaram waaye am nga kersa sa borom la mu digle ba jot ba jot ko jotee nga man koo def gisulu ci waaw waaw kersa loolu la kon yonent bay saat saam ne fal yuti'hu in istata fekk mu koy man mooy li nga xamante ne nii njub la waaw <laughs> mooy li nekk njub na ko ci topp même yenn yi sax bu dul njub waaye mbirum lay laal ndax yeneen xadiis yee ko euh, leeral te waxoon nañ la xadiis bi mu waxoon Seydina Xudayfa ne ko même bu dee euh, dañoo duriba duriba zahruk wa uxiza maaluk même buñ dóoree sa gannaaw sax jël sa alal na nga dégg na nga topp waaw waaw akbar kon nag mu ngi ne waaw waaw fekk yaa ngi koy man daal ak ci li nga man mu ngi noonu ak yi nga xam ne bien sûr yi mu digle fekk na nga man ko waaw parce bu dee dafa digle ne nañ leen dem jihaad alors que yow dangaa ngaa bokk ci ñi alxuraan euh, teggil euh, jihaad ne ñooñu duñ dem ndax ay handicapé lañ wala moom ay yow da ngaa silma xaj kenn du ne ah imaam bi wax na kon yow boo demul yow déedéet parce que kooku alxuraan ci boppam moo ko teggil lool waaw waaw kon nag. loolu in kon lëkkaaleem ak bunt baa ngoog te ba léegi yonent bay saasaam dans le souci de cohésion hein des musulmans bëgg jullit ñi nekk benn bañ ak ak ak ak ak tafriqa ay ay ay ay nekk ay firaq ay kuréel ay pàcc pàcc moo tax mu ne fa in jaa aaxar bu keneen ñëwee fekk ñeen palub imam ba pare am njiit ba pare keneen ñëw di ko xëccoog moom fadribu unuqal axar na ngeen dóor dokk keneen mooy yéen ñépp na ngeen nekk benn mooy kañu jaayanteel na ànd ak yéen jullit ñi def nga jaayanteeg moom ngeen def armée benn loxo ngir delloo waat waa ji ci dëgg waaw waaw fa in faat mooy sa taifa yële fa aslihu baynahuma yi nag mooy moom bu dikkee baax na waaye bu bañee fa qaatilul lati tabghi bu boobaa mooy waajooj yee ak kuréel a ba mu ànd ñooy al al kuréel bi nga xam ne ñoo beew waaw hatta tafiya ila amrillah ba ni muy bennoo ci dogalu yàlla ak li nga xam ne moom la digle mooy topp ki nga xam ne jot nañ koo fal ba pare jot na fee nekk nañu ko topp ngir bañ di indi ay dissidence ay tafriqa yoo xamante ne bis bu ñëwee wa tadhhaba rihukum seen lii dañ fa taxsharu mooy xew waaw wala tanaaza'u la borom bi wax bu leen xëccoo te kii indi na fi di xëcc ne bu keneen ñëwee yunaazi'uhu moom waaw te borom bi loolu la tere woon suurat tawba waaw ne woon bu leen xëccoo te gis nañ ko ci taajataay bii ñu génn mais ba ca eh, tegu woon borom bi tabaaraka wa ta'ala daal di woon koy tere kon loolu lu ama am solo la waaw kon loolu lépp ay way yaa ummata saydina muhammad sallallahu alayhi wa xoolal rek njàngaleem yonent saasaam ni mu leere ngir bañ yooyu xew ay wute pàcc pàcc yi waaw pàcc pàcc def ay kuréel ku nekk picc fii ku nekk mbooloo bu nekk ku nekk daal ñoom daal ku wute ñaari yi wut gisin rek daal di ber seen mu nekk yoo xamante ne alors mooy doole dañ waroon a am bu nekkee benn imagine seen force de frappe ni waroon a foore bu nekkee benn bu ñu tasaaroowee day effrité waaw te boroom bi nga xam ne alaa ya'lamu man xalaq moo la ko wax moo ñu ko wax ay way wa atiu wa rasula waay waay topp leen yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam lim leen digal lii topp ñim lu wax ulaatul umuur ñi nga xam ne ñoom lañ jox ñu jiite mbir yi bu leen xëccoo fa tafsalu bu ko defee ngeen yoon jox ngeen échec wa tadhhaba rihukum waaw wasbiru ngeen muñ ngeen kon topp ko ngay neex ngay day yow di la digal yoo xam ne neexu alal manshati waaw da ngay jaayante ci loo xam ne sawar nga waaye wal makra waaw in ahabba wa moo xam waa ji bëgg na wat aw kariha waaw moo xam neex na la wala nga nga neex udaqari la fii yusrika fii usrika wa yusrika wa mantatika wa makrika wa asaratin alay même am ay mbir yoo xam ne dañ koy ñoom dañu koy ëffal ci seen bopp wëllif la te amoon ci droit sax waaw ñu ne ko tugaan féetewoo ko waaw alayka bis-sam'i wat-ta'a mi borom bi yónni ci yónne muy rahmatan lil alamin mi laa leen di digal as-sam'a wat-ta'a dégg ak topp kon nag mu ngi noonu waaw si yépp ba léegi képp ku kuy wax esprit révolutionnaire amoo lay ci l'islam waaw waaw fekk waa ji nekkul kufran ba waaxan alaykum minallahi fi burhan wu defu fi kéefër bu ma ne amoo lay ci l'islam jël ay armes waaw loolu moom amoo ci lay mu ngi noonu kon nag yonent bi alei saatu salaam lii la lii mooy lëkkaale mu bunt bi léegi nag mu des nañ ñëw nag ginnaaw loolu njàngat yi nga xam ne ñoo am ci bunt ci hadis bi waaw mooy Abdurrahman ibn abdi rabbil Kaaba rahmatullah alayhi premièrement te lool am na luñ ci laaloon muy Zayd ibn Wahb wax nañ la moo ko sut xabla mooy moom muxadram la fekk na jamono yonent bay saa saa wax nañ la ci yoon bi da doon ñëw ngir gis yonent bay saa salaam bu agsi Medina ñu ne ko mais yonent bay saa salaam génn na àddina fan yi mu jële ci koo xam ne Abdurrahman ibn Abd Rabbil Kaaba bokkuñ sax classe kii moo ko raw waaw mais mu jële moom loolu lañ ciy jànge ne mooy comme liñ la ko waxa woon riwayatul akabiri anil mooy ñu mag ñi di jële ci ñu féete kaw te xam-xam noonu la laa yan bulul rajul waaw nit ki du brillant mukk ci xam-xam lu dul muy jële ci ki ko féete kaw waaye ki ko féete suuf ak ki mu maaseel ak ñëpp waaw loolu lii la bu lii amul rek mooy waajooju manula brillant ci xam-xam waaw nit du rëy nit du rëy du jàppe boppam ne moom daay no booy bii waaw eh. moom booy bii nag moom nan laa jële ci moom ah doo xam dara en tout cas wala xam-xam ba mu yor moom lu bari dina la raw lu bari waaw taabi'i nag noonu lañ xamoon waaw ak saxaaba yi radiyallahu anhum loolu lañ xamoon ñoom xool ñoon diw ak yii la am nii nii la am déedéet waaw déedéet la yàlla def ci moom loolee la ñuy gis waaye du ñu gis ban couleur la yor ban nangam la yor ban nangam loolu képp ku koy gis mooy am nga am nga lu rëy ci iblis lu nekk say xaw ci sa xol muy xeebaate bañ dëgg bañ xéewalu yàlla bañ dogal parce que yàlla dogal def kii li mu def mel ni yow boo ko di nga yàlla ngay di moom li ko def li mu waaw moo tax nit bu bëgg am xam-xam bu mu rëy waaw te bu mu ne man daal ci mag ñi rek laay jëlee gone yi mo waaye yow ñii nga xam ne kañ lañ juddu waaw buñ juddoo démb te te yor xam-xam boo xam da nga koo soxla te amoo ko nooy def waaw moo tax mbir mi nekkul ana kan eh, déedéet xoolal rek fi dëgg nekk nga uti ko waaw ndax xam-xam moom dallatul mu'min mooy li nga xam ne mooy li réeru aju way ngëm yàlla ji fu mu ko na ko jël kon moo tax Zayd Zayd ibn Wahb bu jële ci Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Kaaba waaye ñu gis ci rahmatullah alayhima mooy dañuy jànge ci xadiis bi te ne toog di def ay gadaayu xam-xam sunna la di jàngale xadiis yonent ma sallallahu alayhi wasallam te fàtte woon nañ la ne la Masruq bi muy jël xadiis bi ñu la gisoon bi ñu naan yonent bay saasaam nekkuloon faaxisan wala mutafaxisa waaw te ki gën ci yéen mooy axaasinukum axlaaqa xadiis boobu nga xam ne yonent bay saasaam moo ko woon te gisoon ko ci baabu xusnul xuluq ibnu amr mii moo ko jàngale woon te boobu dafa demoon kuufa boobu kuufa la ne woon bii ci kaaba ji la nekk mooy boroom xam-xam en noonu la war a mel mooy fu mu nekk dafa war a ay buntu yiw yi ak buntu aljana yi ak buntu xam-xam doyaar ak di branché ñun ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooku la leen doon wax waaw ma ñoom Masruq dañoo ñëw seet ko fekk Muawiya ñëwoon fa radiyallahu anhu mu ñëw di jàngale liñ ci noonu mu ngi jàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii itam ci Kaaba ibn Abdi Rabbil Kaaba nee damaa ñëw fekk ko mu ngi toog. fii dillil kaaba wan naasu mujtami'una alayhi nit ñaa ngi ko wër waaw loolu dañ cee xam mooy xalaqaat yi dafa yàgg ci kaaba gi di jàngale ci kaaba gi waaw di joxe ay dars dafa yàgg waaw di xamal nit ñi li nga xamante ne nii mooy alquran di leen leeral xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw waaw nga gis tamit nit ñi li leen ñoroon mujtami'una alayhi waaw nekkuñ ci seeni yitte naan nañ dem jëndee gi non dañoo ñëw ndax gis nañ ku ko mat sahabi rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waaw waaw sahabaay yonent bi alay saa salam ko xam ne xam-xam daw leen daw profité leen waaw lii mooy ay ay jardin wa ngi witt leen daaw leen folteeku leen aywa ñu ñëw daal di koy wër waaw waaw fa ataytuhum loolu fa jalastu ilayhi dañ kiy jànge leen na mooy boo ñëwee ci jotaayu xam-xam bul ñëw di leen jéggi moo tax yonent bi saa saam moo ko doon tere di sali duggee ci jàkka ji fekk yonent bi saa saam di xutba mu ñëw di jéggi doq nit yonent bi saa saam dafa arrêté xutba bi ne ko ijlis faqad aanayta wa ko toogal yéex ngaa ñëw ba pare lor nga nit ñi ci jéggi taxat ci riqaab di jéggi doq nit ñi mu ne mu ne ko ndax julli nga ñaari rakka mu ne déedéet mu ne ko kum farka ba pare ne ne ko jógal nga julli ñaari ràkk ba pare ne képp ku duggati ci jàkka ne julli ñaari rakka laata muy toog waaw Allahu akbar kon mooy boo ñëwee fekk ci ndaje nga fekk ñoo xamante ne nii eh, ñoom am nañu eh, dañu toog ci jataayu xam-xam dañu toog ci jataayu xam-xam yow bul ñëw di leen jéggi waaye ñooñu mujtami'una alayhi ñooñee ñooñee ah nañu tooge noo xam ne keneen ku ñëw dina mën a toog waaye buñ toog noo xam dañuy bàyyi place fële ba pare bloquer porte yi ndax nit ñi buñ ñëwee ak bu boobaa yow dimbaluwu ngeen seen mbokk mi ñëw yéena def li tax muy jéggi seen doq yi alors que nag jullit ñi dañoo war a nekk watawaasaw bi sabr watawaasaw bil haqq watawaasaw bis sabr di diggante di dénkante dëgg di déggante li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, dëgg ak ak muñ waaw jàppalante leen wa ta'awanu alal wax wa taqwa la boroom bi wax jàppalante leen ci mbaax ak ragal yàlla dimbali leen seen bokk yi boo ñëwee àjjuma bu ñëpp ñëw bu ku nekk ne man ci bu côté porte bi laay toog bu ko defee bu ma am bi sëñ ma rek ma génn ñëpp wax lool yéen ngeen ñëw ñëpp fees fa alors que place yi fële ci biir chaque fois am ku war a jóg war leen dañ leen defar sàppe yi taqaddamu jege ci leen wala avancer laisser les places y a des hein y a y a y a des euh, euh, frères qui sont derrière qui sont dehors qui sont sous le soleil qui sont nangam sous froid ak yooyu loolu tamit jaaduwul loolu jaaduwul ku ñëw am na demal nga dugg waaw yéen ñi gëm yàlla idaa qiila lakum tafassahu fil majaalisi wala fil majlisi fafsahu yafsahi Allahu lakum yéen ñi gëm yàlla bu ñu leen nee puus leen puus leen yéen ñi jarul leen koy wax xam ngeen ko tous les vendredis ñu wax leen la même chose on n'est pas des bambins du ñu ay gone soyons grands ah nekk doo xamante ne roy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon kii bi ñëwee tekk na ci teggin boo fekkee jataayu xam-xam te gis nga. ñëwul ne assalaamu aleykum wa rahmatullah tamit lu jara bàyyi xel la mooy loolu li gën nit ki bu ñëwee bu mu ñëw walla di di di wax lool fekk nit ñee ngi jàngalee xam-xam na ñëw mu àgg mu toog waaw na toog bu paree bu bu paree mu daal di nuyoo loolu mooy teggin mais doo ñëw tout ku ñëw dugg ci imaginer loolu bu doon ku ñëw daa war a assalaamu aleykum wa rahmatullah ku ñëw ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum ku ñëw wax loolu di mbir mi du deme noonu gis nga tey jii nii dafa nee bi ma fa ataytuhum ma dikkal leen mu ngi toog wéeru ci kaaba gi bu doon ne daa war a nuyoo dina ko ne yow lu tax nuyoo woo mooy après après ndax waxul dañuy jàngale xam-xam bàyyil ba ñu pare après nga ñëw nuyoo boo bëggee ñëw rawatina nag yàlla tere nga ñëw bëgg ku nekk nga jox ko loxo déedéet du deme noonu. ñëwal fi nga jot fi nga jëkk jot toogal foofu nee fa jalastu ilay ma ñëw toog ci wetam waaw léegi nag mu commencé jàngale mu dégg waaw maanaam kunna ma'a rasulillah fii safar dañoo na war ak yonent ci tukki loolu yàgg dañ koo gis mooy yonent bi saa salaam da doon daa nawloon te woon ak saxaabaan yi radiyallahu waaye da doon génn ñoom nekkul woon sëriñ boo xamante ne nii dugal gaay ci brouillard waaw lépp di ay nit ak loo xamante ne nii lu ñu yaakaar képp la dinaan waaw moom da ay mbirum nangam ak nangam déet mooy da doon li mu doon nekk ak ñoom Medina di dem di leen seeti ñu ñëw di ko seet si muy jullee di leen jiite di loolu ñuy am ay ay dëj muy dem di rob nit ñi di leen di am doom mu leen di tuddal yooyu tamit buñ doon dañ doon tukki di dem ci ay xare ak yooyu ñuy wala ñuy dem fenn ñu ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhum waaw waaw mooy nit waaw waroo moom kese voilà di wat que waaw moom daal kenn xamalu ko dara nangam ak nangam alors que ngay jiit bi royukaay loolu euh, du sunnaa yonent bi alayhi salaam nee na nag biñ demee fa nazal naa manzilan dawal dañ cee xam ne mooy ni bu ngeen di tukki ak coono am wala ñu war a noppaleku noppaleku baax na waaw waaye tegul li ñoo pari jël sa oto teg ko ci rek di këdd rek te yow gaa ne la daa leen norme sécuritaire mooy na nga ko tuuti. même bu dee quinze minutes trente minutes jaaral benn heure noppale ku baax na mais bëgg a dawal quatre heures de temps quatre heures cinquante cent kii te amoo beneen beneen pilote bu lay aw loolu c'est pas ak nangam naan ah, ak man man naa ko nangam ah sawaay inattention booy dawal mu féex lool nga coono am ngay dawal toog ci oto bu nooy ah man ngaa nelaw de te doo ko tey léeg-léeg nga daw yenn boo tàmmee yooyu léeg-léeg ni nga daw yenn kilomètres yoo xam ne wala yenn distance yoo xam ne yow fàttaleku woo foofu bi nga fay jaar lan nga doon xalaat mu leer na la yow nekkatoo woon waaw moo tax fa nazalna manzila waaw dafa bokk yaram wa inna li nafsika alayka haqqan sa yaram dafa am ci yow àq mooy dee ko noppal waaw ñu wàcc dallu waaw waaye bañ dal bañ wàccee looy bu ngeen defee kii ku nekk nga nekk ci li nga nekk te bu ki nekk ne walla ñun ñëpp defandoo lii wala nangam déet nee na fa minna am na ci ñun man yuslihu xibaa koo xam ne te koo xam ne loolu benn mooy ñoo xam ne moom mu defar tànt yi ñu war a yi ñu war a dallu wa minna man yantadil ñoo xam ne ñu ngi daan entraînement ci wàllu kii loolu dafa am solo waaw jullit ñi dañoo war am di entraîner ci wàllu yi nga xamante ne da leen di jariñ ci wàllu xare bu amee waaw ay entraînement ci ay char de combat ay avion de kii yooyu sunna yonent bi saa salaam la waaw moo tax Medina am na bërëb boo xam ne yonent bi comme ni Mawlana Ibn Umar wax bërëb bi nga xam ne foofu lañ doon defe mooy diñ naan kii de tir la woon bu doon tey dañ naan euh, emplacement de tir centre de tir pour di jàng tirer ay flèche ak yooyu ak tamit di daw ci gëléem yi yooyu di rawante waaw loolu yonent bi saa salaam da ko doon def ak saxaaba yi radiyallahu anhu dañ naan Anas ne yonent bay saa saa dafa amoon gëléem goo xam ne daanaka kenn doonu ko woon raw fa jaa arabiyun mooy li eh, eh, Humayd at-Tawil moo ko jële Seydina Anas benn kaw kaw moom jógee ne eh, boo xam ne kenn xamul mooy kan sax mu daal di ñëw rawanteeg yonent bay saa salaam daal di koy raw gëléem <laughs> daal di raw <laughs> saxaaba yi daal di <laughs> mel ni affaire bi dalee da dalee da kii quoi kaaw quoi yeneen tubaab yi sax sax seetlu ko ci ñoom ne lan la amul dara koo xam ne day yëngate ko lu dul yàlla waraloo nag keneen dina ko wàcce <laughs> waaw mooy loolu rawante googu yonent tubaab yi sax sax moo ko doon waaw di wan. mi nga xam ne noonu lañuy ñuy jànge dawal ak tamit war lii ci gëléem yi doonu pour ci xaret yooyu waaw lii wa min naa man yantazil am ñoo xam ne ñu ngi def entraînement doo dox loolu lu ama am solo la waaw jullit du ne yàcc na yajar yasar rek ba ay noonam ñëw dal ko mun a allahumma nangam allahumma moom baax na ñaanal moo ëpp doole ci lépp waaye moo la digal lii te lii mooy sunna yonentam alayhi salaatu wassalaam wa minna man huwa fi jasharihi waaw koo xam ne ñoom ñi ngay toppatoo waruwaay yi ñu fi indi dàbba yi fi indi ci noonu rek la woote woote yonent bi woote katu yonent bi saa salaam loolu dañ ciy xam ne nit bu ngeen nekkee mbooloo ñu ne la defal dara léegi mu ne am na ci ñun ñoo xamante ne nii ñoo xamante ne nii kon eh, mooy bu nekkee mbooloo laa bëggoon wax ñu jël kenn ne ko defal lii gis nañ ñi dañu partager les tâches waaw. ñii wa ngi def lii ñii wa ngi def lii ñii wa ngi def lii c'est ak dundu en communauté c'est ça mënuñu jël ñëpp ne ñëpp lii la ñuy def déedéet ñii dañuy def lii ñii def lii ñii def lii ñii def lii nekk ay médecin ñii nekk ay menuisier ñii nekk ay avocat ñii nekk ay nangam ñii nekk ay mécanicien ñii nekk ay nappkat ñii nekk ay baykat ñii nekk mooy loolu mooy defar ñii nekk ay médecin loolu mooy doxal ab société ku nekk am loo jàpp yow bu dee da ngeen a nekk mbooloo dem nekk ci tukki ñu digal la dara wala chargé la dara ka jiite waroo nekk di mer xam nga wootekat yonent bay saa saa am newul mais lu tax ñu may wooteloo alors que man man rek new ma fi déedéet waaw da war a ëmb waaw nekk ko woyof mu woote wootekat yonent bay saa saa am ne as-salaatu waaw mooy ñëw leen julli waaw léegi liñ dajaloo faj tamaanaa ci saa gis nga loolu it mooy. moo yeneen lay saa salaam loolu bu ko saxaaba yi mosoon dugg alhamdulilah ci saa salaam doon ñëw mooy bu yeneen yéen ñi gëm yàlla ah wul leen istajibu lillahi wa lirrasuli idaa da'aakum limaa yuhyiikum suñu borom nee yéen ñi gëm yàlla wuyu leen yàlla wuyu leen dawam bi sallallahu ndax ñoom du ñu leen woo lu ci lu leen di dim lu leen di dundal seen xol yeeg seen yaram yeeg seen lépp loolu la tekkiwul conditionné leen wuyu gi. bu nee dañu leen woo ci li leen di dundal loolu ah mooy ñoom duñu leen woo lu dul ci lu leen di dundal allahu akbar dundal seen xol yi seen ruux yi seen yaram yi kon nag ke saa si ñu ñëw mu wax loolu yi dañ ci jàngale nit njiit jàngalekat bi bu amee eh, loo xamante ne war na koo wax lu am solo baax na mu dajale nit ñi comme niñ ko fi yàggee gis ci xarit yi waaw mu dajale nit ñi xutba wax ak ñoom waaw baax na nag bu dee loo xam ne julli daa jot mu nekk imam wala même bu dul imam bu wax imam bi ne buñ paree ñu communiqué ne buñ pare wala am na wax euh, euh, kii war na jottali quelque kàddu ay kàddu yu mu war a jottali wala imam bi ci boppam waaw yonent bay saa saa wax ne innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kaana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala xayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum lii mooy mooy yonent bu nekk ñaari mission yi la la sa boroom jox an takuna bashiran wa nadira nga nekk koo xamante ne yow yonent boobee alayhi salaatu wassalaam da bégal nit xamal leen te béggoo bu ñu jóge mooy ñu xam li leen yàlla xay xaar ci ñoom ñu ne ci mu may leen gërëmu yàlla waaye waaye waaye mu daal di leen xupp ci li nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa ta'ala moom la leen aaye ñu moytu ne ko balaa ñuy am am sànjam li nga xamante ne moo leen di yóbbu ci am sànjam moo leen di yóbbu sawara waaw di leen ko ba bashiran wa nadira waaw mu xam ko di leen bëggal xamal leen waaw moo tax képp ku leen roy ci loolu nga war a nekk manoon ne daal roor yaa roy yonent bi alayhi salaam bu ñu waxee nga ne xam-xam yaa ko fi am yaa fi toogal nangam nangam di wootoo yeneen teew sa waxtaan amul dara lu ciy gindi kenn waxtaanu politique kese la Euh, géopolitique jeex na waaw mel ni waa ji professeur Sciences Po la bu dee professeur Sciences Po la c'est bien mais bu mu wootewu quand ne moo fi toogal yonent bay saa sam alors que du jariñ jaam yi la yonent bay saa sam doon jariñ nit ñi waaw non nit ñi dañ leen dañoo soxla ñu leen di gindi di leen wax dëgg waaw te tekkiwul ne ki ki ngay waxal il faut mu fekk xamu ci dara fa zakkir